kon nag faqidu shay'i la yuti euh, man gisuma ko quoi ginnaaw euh, recherche naa lu bari nag ngir xam fan laa ko mën a gise euh, mais maraaje yi ma doon dellu yëpp ak yeneen yoo xam ne moo mujjuma ko daj amaana kenn borom bi dina ko yombal mu keneen gis ko waaye man wax dëgg fii ma toll man gisuma ko moo tax bu ne wa zaada fihi bar barqaani bi isnaadi du burqaani nag barqaani la bi isnaadi muslim ci eh, imaam muslim hada ba'da qawlihi muy yokk lii ginnaaw eh, waxam jooj Aisha Naxlin lool manuma eh, ñëw di ci dugg moom nan la ko soloowe dañuy doyloo kon li cal imaamu an-Nawawi wax waaye suuf ka dane wa rawaahu ca suuf Abu Daawuda ka riwaayatil Barqaani mu ne al imaam Abu Dawud soroon na xadis bi comme riwaayu imaam al-Balqaani sànq mi def taxraaj taxriij bi rahmatullah wax nañ la bokk nañu ko solo ak sëriñam al imaam Ahmad léegi ñu ñëw na xool comme que tudd na waraaw Abu Dawud nañ xool si al imaamu Abu Dawud rahimahullah moom nan la ko solo mu ngi koy indi kitaabul jihaad baabu maa yu'maru bihi min al-qiyaami ala ad-dawaabi wal bawaahim wal bahaa'im mu ne buntu li nga xam ne moom la ñuy digle ci taxawu li nga xam ne mooy. dabba yi ak bàyyima yi waaw rafetal gu nga xam ne moom la l'islam di tax ñu taxaw ko ña ko yor ak ñiy dund ñoom ci ñu taxawee ko rafet moo rafet mu ne haddathana Musa ibn Ismail gis nañ ci korog al-Hafiz at-Tabuzaki yoon bu <laughs> sëriñu imaamul Bukhari la tamit al imaam Abu Dawud mu ne nett lañu Musa ibn Ismail muy Abu Salama al-Hafiz at-Tabuzaki al-Minqari al-Basri rahmatullahi alayhi qaala al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Mahdi mu nekk ñu nettali mooy Mahdi di Mahdi ibn Maymun al-Azdi rahimahullah Abu Yahya al-Basri ah rahmatullahi alayhi gis nañ ko sànq ah nañ ko fàtte waaw déet fan lañ ko gis waaw waaye hadiisu imaamu Muslim bi moom lañ njëkk a gis <laughs> rawaahu Muslimun hakaza Euh, mukhtasara du moom imam Muslim kitaabul hayd haddathana Shaybaan ibn Farrukh wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa ad-Duba'i qaala haddathana Mahdi mu ne wa huwa ibn Maymun wala li guddee tax léegi que vingt-deux heures trente tamit yaa fay <laughs> daa guddi <laughs> waaw may naa la ko <laughs> kon ñu gaaw ah. rahmatullah alay kon Mahdi gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana ibn Abi Yaqub mooy même tallale bi rek voilà rahmatullah alay ñuman Abil Hasan ibn Sa'd mawla al-Hasan ibn Ali radiyallahu anil jami' gis nañ ko sànq Abdullah ibn Ja'far gis nañ ko sànq an radiyallahu anhu man ngol ardafani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xalfahu zaata yawm gis nga bii mooy comme Barqaani bi léegi loolu la ñuy xool li ma wax ne comme bi fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bi ahadan min an-nas wa kana ahabba waaw dañuy wax wakaana ahabba man na nekk wakaana ahabbu voilà lii wakaana ahabbu la ñuy maas lii def waaye loolu yu jum na wakaana ahabbu ma bi bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li haajati bu boobaa nag hadafan ngay wax waaw parce que hadafan waaye boo ne wakaana ahabba hadafun voilà lii nekk ismu kaana fële fii mu nekk xabaru kaana kon nag hadafan aw haa'isha naxl qaala fa daxala haa'itan li rajulin min al-ansaar fa izaa jamalun falammaa ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hanna waaw benn la mooy mu jooy noonu wa zarafat aynaahu mooy mu def benn bruit ci baatam wa zarafat aynaahu après bëtam yi daal di rongoñi di tuuru fa ataahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa masaha fa masaha dhifraahu fa sakat fa qaala man rabbu haadha al-jamal liman haadha al-jamal fa jaa'a fatan min al-ansaar faqaala lii yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam faqaala afalaa tattaqillaah fi haadihi al-bahiima allatii malakaka llaahu iyyaahaa fa innahu shakaa ilayya annaka tujii'uhu wa tud'ibuhu gis nga gis nga kii lim la ne naka noonu wa rawaahu Abu Daawuud ka riwaayatil Barqaani ta riwaaya al-Barqaani moom lañu imaam an-Nawawi indil ci Riyaad bi rahimahullah kon gis nañ imaam Abu Daawuud as-Sijzi as-Sijistaani rahmatullah alayhi mi nga xam noonu la ko solo léegi na ñëw ci nañ la soloo na ngir nga xam mais ci lan la waroon wax nañ la baxla la ab berkel la al imamu ahmadu ñoom ci ñaari bërëb la ko indi musnadu ahlil bayt ridwanullahi alayhim ajmain hadis abdullah ibn jaafar ibn abi talib foofu mu ne nettali nañu Wahb ibn Jarir de Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shuja' al-Azdi Abul Abbas al-Ataki al-Basri rahimahullah qaala mu ne haddathana abi mu nekk ñu nettali mooy suñu baay muy sama baay muy Jarir ibn Hazim Abu Nadr al-Azdi al-Ataki al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Muhammad ibn Abi Ya'qub mu ne dégg naa Muhammad ibn Abi Ya'qub di Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Ya'qub at-Tamimi ad-Dabbi al-Basri rahimahullahu ta'ala yuhaddithu an al-Hasan ibn Sa'd ah, mu jëlee ci al-Hasan ibn Sa'd gis nañ ko sànq ah, Muhammad ibn Abi Ya'qub it gis nañ ko sànq ah, ñoom ñëpp ñoo ñekk rek ci càllee an al-Hasan ibn Sa'd an Abdillah ibn Ja'far radiyallahu anil jami' annahu qala rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baghlatahu wa ardafani khalfahu mu ne rakiba fii la ne yonente bi saa saam dafa war sallallahu alayhi wa sallam baxlatahu berkelle mulim wa ardafani mu supporté ma teg ma xalfahu ca gannaaw wa kaana nekkoon na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida tabarraza kaana ahabba ma tabarraza fihi hadafun yastatiru bihi aw haa'ishu nakhlin fa dakhala haa'itan li rajulin min al-ansaar fa ida fihi naadihun lahu falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hanna wa zarafat aynaahu fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa masaha dhifrahu wa saratahu fa sakan fa qaala man rabbu hadha aljamal fa jaa shaabun min al-ansaar fa qaala ana fa qaala alaa tattaqi llaha fi hadhihi albahimati allati malakaka allahu iyyaha fa innahu shaka ilayya wa za'ama annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu mu ne summa dhahaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil haa'iti fa qadaa haajatahu summa tawadda'a summa jaa'a wal maa'u yaqturu min lihyatihi ala sadrihi fa asarra ilayya shay'an laa uhaddithu bihi ahadan fa harrajnaa alayhi an yuhaddisanaa fa qaala laa ufshii ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam sirrahu hattaa alqa allaha ta'aala allah allah <laughs> <laughs> riwaaya bi beneen affaire la dafa indi yeneen njariñ mu ne yeneen tubaab saa saam kon dafa yéeg berkellem mu daal di may waral ci gannaaw mu ne nag yeneen tubaab saa saam nekkoon na bu ma soon a dem euh, ci wanag wa wala dem ngir faji euh, aajo doomu aadamam li nga xam ne moom la gënoon a sopp ngir sutur la woo ci mooy benn ab dun wala tund waaw ab dune de sable waaw jalu foo xam ne suuf su bu kawee fa nekk waaw moo xam ab ab tund la wala monticule bu ndaw montagne bu ndaw wala lool mu nekk ca gannaaw yastatiru bihi ngir mu man ci suturloo aw ha'isu naxlin wala mu nekk toolu tàndarma fa daxala mu daal di dugg ha'itan benn tool li rajulin min al ansar yoo xamante ne nag ki moomoon tool ba nag benn góor la woon de boo xamante ne ci wal ansar la bokkoon waaw léegi nag ba fa duggee rek fa ida fihi naadihun lahu mu fekk fa benn gëléem boo xam ne moom lañ doon ute ndox waaw mooy yoom lañu naan naadih ah waaye mujj gi dañ koy wax yépp gëléem waaye ci cosaan mooy gëléem goo xam ne euh, moom lañ doon ute ndox ñoom arab yi falamma ra'a an bi gëléem yi gisee yoneen saa salaam rek xanna mooy mu commencé def bruit boobu ci baatam di jooy wa zarafat aynaahu ñaari bëtami di euh, rongo ñuy génn fa nazala yoneen saa salaam wàcc ci berkelle bi mu yéegoon sallallahu alayhi daal di ñëw fa masaxa zifrahu daal di raay li nga xam ne mooy boosam bi wa saratahu ah euh, euh, euh, mooy suufu nopp bi hmm? fa sakana zifrahu zira zifrahu mooy suufu nopp bi wa saratahu ak boosam bi fa sakana mu daal di dal gëléem gi noppi daal di dal fa qaala yeneen saa saam ne man rabbu hadha al mais ku moom ku moom gëléem bi fajaa ashabun min al ansar benn gu benn jeune ci lamsaar yi aksi mu ne ko man yeneen saa saa yeneen saa saa nag ala tattaqillah fi hadhihi al bahimati allati malakaka allahu iyyaha na ko doo ragal yàlla xanaa doo ragal yàlla ci jëréem yi nga xamante ne bàyyi ma yi nga xam ne mooy mënuñoo wax ak yow loo xam kon kii bu amee lu muy lu muy lu muy lu muy shakwa bu muy def ci yàlla lay lay lay lay jàmbat de waaw xam nga kooku moom moo gën a sax jërëm mën a moytu waaw xam nga nit moom boo ko defee lu dul noonu dina seeti Samba wala Demba wala Nogoy wala Ast wala Elisabeth ngir dem di kii mais gëléem gi kan lay jàmbat ana kan lay jàmbat kan lay jàmbat boroomam <laughs> saa yi dem nañ def attention maal bahaa'im ak baa'ima yi waaw bi nga xam ne boroom bi moo la ko moomale fa innahu ndax moom gëléem bi shaka ilayya de daal dina may shikaaya daal dina may ah, jàmban na ma wa zaamata nee na annaka tuji'uhu wa tujibu kene yow da nga koy xiifloo te da koy teg ay coono waaw nee na ginnaaw gi summa zahaba yoneen saa daal di dem ci tool ba ca biir dugg gën a dugg ca biir daal di faj aajoom ginnaaw gi mu daal di jàpp nee na yoneen saa saasam saydna Abdallah ibn Jaafar mooy wax radiyallahu anhu mu ne yoneen saa sallam nag bi jàppee mu ngi ñëw wal maa u ndox mi yaqturu min lihyatihi ala sadri ndox mi ndoxu njàppam bi mu jàppe mu ngi toq jóge ci lexam yi sikkimam bi ndax dafa guddoon sikkim alayhi salaatu wassalaam waaw ndox maa ngi siit di jóge ci lexam yi di dal ci dënn bi allahu akbar fa asarra ilayya shay'an yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di may déegi wax ma ci secret mbir moo xam ne laa uhaddisu bihi ahadan duma ko nettali kenn léegi nag taalibe yi ne fa xarrajna alayhi an yu <laughs> al-Hasan ibn Sa'd nee na waa yow ñun daal fexe nañu def lu nekk ngir Abdallah ibn Jaafar daal daal di ñuy nett waaye secret boobu koy nante bay saa saa wax <laughs> way way mooy lan waaye kee nga ñu koo nettal rek seen bi fa qaala mu leen laa ushi xanaa du ngeen dégg yéen bi may tàmbali waxam jooju rek taxoon na mooy buntu bii bu leen ko jéem puus buntu ma wax leen secret bi jarul ngeen koy koŋ-koŋ ndax du ubbeeku du ma ko ubbi insha allah jamais secret yonent way saa saa ñoom xër rek <laughs> ñu bëgg xam loolu lan la mu ne leen ma ne laa ufshi man du ma wasaare ala rasulillahi sallallahu alayhi du ma wasaare du ma divulguer secret yonent way saa hatta alqa allah ba ni nga xam ne ci laay dajeek sama tabaraka wa taala kon hadis baa ji kon def nañ tour eh, walillahi alhamdu wal minna yow xamoo am na yeneen riwaay nag yoo xamante ne nii bon eh, gis naa ko ñu koy wax ne am na ñu koy askanale imaamu Ahmad waaye man imaamu Ahmad riwaaya mi gisuma ci loolu amaana eh, ñi ñu tudd léegi du ñàkk ñoom Abdiya al-Maqdisi ñooñu ñu indi ko mooy ne jeune bi bi ko yonent may saa mu laajee dana ko waaw gëléem gi waaw man de maa ko moom waaw ne waaw moom dañu doon liggéeyal léegi mënatu liggéey dañoo euh, dañu doon utal ndox dañu liggéeyal léegi loof na léegi nag boo mënatul loolu daal léegi nag dañoo waxtaanoon démb sax ne tey dañ koy rendi dañ koy loj boog daal di séddale ndawal gi suñu biir yeneen saa ne ko bu ko def de waaw ne bu ko def waaw <laughs> waaw loolu am na riwaaye Eh, yoo xam ne ñu ngi tudd loolu walillahi alhamdu wal minna bon njariñ yi bari na léegi nag ginnaaw loolu nañ ñëw ci eh, lëkkaale hadis bii nii al indi ak bunt bi nga xamante ne moom ne moom lañ nekk muy chapitre cent soixante-huit di wax ci li nga xamante ne nii baabu aadaabi sayri wan nuzul wal mabit wan nawm fi safar du côté boobu la soxla buntu tegginu eh, tukki wàcc fanaan ak nelaw ci tukki wax ci baabi sura ak sopp tukki guddi waaye fi mu soxla mooy lii ñu ciy teg war rifq bi dawaab waaw ak dal waaw doxalin doxalin bu deey te baax te rafet te dal ak li nga xam ne mooy bàyyi ma yi loolu mooy lëkkaalim wa muraati maslahatiha tey sàmmoonteeg li nga xam ne mooy eh, li yéwénal mbiru bàyyi ma bi waaw maslahaam wa amri ak digle man qassara fi haqqiha bil hiya bil qiyam bi haqqiha laaj digal ki nga xamante ne moo gàttañlu deful li mu war a def ay àqam sellif aqu bàyyi ba boobale ñu digal ko mu taxaw ci nu mu gën a gaawe waaye wa jawazil irdaaf ak possibilité nag malgré loolu lépp mooy bu dee eh, mooy eh, supporter nit ala dabba ci kaw waruwaay wi yaay à condition ida kana tutiqu zalik bu dee mën na ko lii lëkkaalen première li jeex wa jawaazu irdaaf mooy loolu la imam Seydina Abu Ja'far tàmbale Abdallah ibn Ja'far dane qaala ardafani rasulullah sallallahu alayhi wasallam zaata yawmin xalfa yonent may saasaam daf ma supporté ci ginnaawam war ab dabb mooy baax la la benn berkele daal di may eh, eh, teg ci ginnaaw mooy doomu façon mbaam hmm? loolu kon mooy jawaazul irdaaf lu tax yonent way saa saam daal di supporter kii parce que xam na ne bàyyi ma bi mu war attan na ko kon lëkkaale yoon bunt baa ngi noonu kon possibilité supporter nit waaw waxoon nañ ne nag possibilité supporter boobu comme liñ waxoon ci ak dabbatul mécanikiya c'est la même chose yow boo yoree oto nga jëm foo xamante ne gis ni ñii fa la ñu jëm nga man leen a yóbbaale te du la yàqal dara yóbbaale leen fekk oto bi attan na ko voilà il faut pas que ñëw di surcharge loolu taxawoon nañ ci keroog waaw bi ñuy ubbi mbëmbëstalu bunt bi ngay surcharge oto bi muy def muy def quatre nga bëgg a def cinq wala sept déedéet ida kana tutiqu zalika lim man mooy place yiñ ne lii moo ci nekk jeex na waaw cinq place la cinq place la sept place la waaw loo xam ne minibus la minibus la mënoo ñëw di rokkos nit ñi di leen rokkos comme des sardines dans un pot comme jëni sardines yooyu ñuy def des bit waaw mooy il faut tutiqu zalika bi que ça soit dabba boo xamante ne warwaay boo xam ne bakkan la yor wala boo xam ne mécanique yi la mooy boo mécanique la comme oto ki ñoom ñooñu ñoom sareet sareet nit la mooy kii la euh, fas wi daa am bakkan foog nga koy teg loo xam ne moom la attan kon supporter gi mu ngi noonu waxoon naa la nag attention parce que nettali ñi nettali ci ñoo xam da nga leen di supporter ñu soit ñu agressé la wala ay ñu ñu ñu indil le problème yow waxuñu la ñooñu yow ñi nga xam lañ lay wax sa koñe ngi yii seen say mbokk dëkkandoo lañ waaw ñenn ñi sax boo mayul même kër gi ngeen di jógee yow nga sa oto di leen romb te yéen daanaka fa ñu mu jëm yow man nga ko avancer lu bari wala sax nga teg ko loolu defal noonu waaw amul benn danger booy xalaat ci moom ndax kii sa dëkkandoo la sa xaritu kii la wala sa nangam wala yéen a bokk koñ bi loolu noonu chaque suba nga taal sa oto yow kese nekk ci kanam di dawal yeneen place yi kenn newu ci am ñoo ci mën a teg te boole bi waxoon heure bi ngay dem ñoom jaral nañ wax ndax transport en commun yi ñuy jël ci àll bi la ñuy fanaan waaw nga def ko te yàlla tax waaw loolu dafa am solo kon possibilité irdaaf mooy supporté kon dugg na fii ardafani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi beneen lëkkaale mooy côté da ba ba dabba ji waaw war rifq bi dawaab dal ndànko jëflante jëflante rafet ak dabba bàyyi may wa muraati maslahatiha ak sàmmunteeg seeni maslaha yonent waay sa sam côté riwaay imam al-Barqaani bi nga xam ne al imam Abu Daawuda as-Sijistaani gis nañ sànk ne noonu la ko solowee mooy côté bi nga xam ne bi nga xam ne ci la gis gi yonent bi saa saam lan moo tax mu ñëw xam ne gëléem gi mu ngi mu ngi ci coono mu wàcc baglaat bi gëléem mi la ah, non xam nga ku xam nga ku dul faale ay rab moom bul xalaat ku dul faale nit du faale rab waaw <laughs> yonent bi saa saam xatta rab yi da leen di bàyyi xel waaw ndax wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin la ko borom bi wax ñun yónnuwuñu lu dul nga nekk yërmande ngir mboolem bindeef yi waaw moo tax bi duggee ci tool bi daal gis li nga xam ne mooy gëléem gi gëléem gi nëkku lu ko teg gis yonent may saa xam nga ne kooku xam na ni kii mooy rasulullah <laughs> waaw <laughs> bu dee dawaa bi yee def yooyu <laughs> lan ngay xalaat nag ñi nga xamante ne ñooy boroom xel yi nag waaw waaw <laughs> lan ngay xalaat ci boroom xel yi <laughs> allahu akbar waaw kon bi ko gëléem gi gisee mu commencé jooy rongoñ yi di tuuru yonent bari saa saam dikkal ko waaw nit da ngay am sensibilité quoi nit dangay am yëg-yëg boo gisee wa yow bu dee xoola bàyyi ma yi la yeneen saa saam doxal ak nii yaakaar nga ne nit ñi dina leen banoono te amu ci woon xàjj ak seen dëgg la laqad karamnaa ba wala qad karamnaa bani aadama bani aadama moo gën a tedd waaye yonent bay saa saam sélectionné wul woon ana ñan lay toppatoog ñan lay faale seenu coonoog ñeneen yi ñëpp waaw ñëpp ndax rahma la ci ñoom ñëpp ku nekk nag ci ñun nekk ci yoonam ci l'islam gii lool nga war a xeeñtu lool nga war a teg sa tànk waaw da nga war a nekk yow mafatixu xayri caabi yiw pour tout le foo nekk nga nekk rahmatan lil biladi wal ibad waaw yërmande ngir dëkk réew mi nga nekk gox bi nga nekk ak jam ya nga xamante ne ñoom nga nekkal waaw neex a nekkal waaw rahimallahu imra'an samhan idha qada samhan idha iqtada samhan idha ba'a samhan idha qada samhan idha iqtada waaw yonent bay saa saam nee na yàlla yërëm na bu dee information na noonu la bu dee ñaan la mooy tamit dal na yal na yàlla yërëm waajoo xamante ne nii dafa neexa bu jaayee dafa neexa dafa neexa deflanteel waaw alhamdulilah du taral sonal nit ñi kii non ñu gën a woyof waaye buy fay bor tamit noonu la day woyof waaye buy laaj ñu fay ko it noonu mu loolu daa tudd yooyu ne ci joten yépp waaw julli day nekk ku neex a defal ku neex a dëkkal ku neex a nekkal comme yonent bay saa saam nekkaloon waaw waaw léegi mu ñëw kon ki nga xam ne mooy toppatoo lool ci bàyyi may yaakaar nga ne dina neenal doomu aadama yi parce que voilà moom moom moom moom jaam la wala moom nàngam la wala moom bokkul ci high class yi mukk jamais mu ñëw gëléem gi daal di koy gis jooy waaw yonent bay saa saa am dikkal ko bàyyi li muy de wàcc ñëw biñ ñëwee xoolal signe d'affection d'amour raay li nga xam ne mooy boos bi mu gën a dal Allah raay fi nga xamante ne mooy suufu nopp yi gëléem gi dal li saa sa Allah wa kaana bokk ci mu'jizaay alayhi salaatu wassalaam te loolu moom li boroom xilaasa wax moo ci nekk ah, Seydil Haaji Malik alay ridwaanul maliki kanta mu'jizaatuhu moom eh, nekk fi moom adaaduhu moom moom <laughs> moom min al abas waaw <laughs> mooy dafa am yoo xam ne jarul a jéem ko waa waaw waaw non yonent bi alayhi salaam nanga mi miraaj non loolu manoo ko man nga ci lim nag li nga xam ne moom lañ moo feeñ ci téere yi loolu man bu la neexee waaye képp koo xam ne jàpp na ne miracle yonent bay saa saam ci loolu la yem mooy yow vraiment réere nga alayhi salaatu wassalaam waaw loolu lañ mën a wax mooy yow am nga loo réere ci moom lu rëy sax waaw bés boo jàppee ne euh, li nga xam ne mu'jizaatuhu alayhi salaatu wassalaam moom saay bu ngi dal mu ngi yem rek ci li nga xamante ne moom lañ tudd ci téere yi mooy vraiment vraiment yow <laughs> vraiment yow quoi eh mooy yow vraiment yow quoi moo tax yooyu du lu ñuy nekk ah di compter waaw war am xilaas wal mu'jizaatu lahu ta'daaduhu abathun mi'shaarul ashaari lam yudrak wa lam yusan voilà billahi lii mooy dëgg waaw ci chapitre vingt-huit waaw mu ne gis nga moo gisaatu yonente bi alei salaam nekk fi moom di ko compter moom loolu moom façon pola rek waaw te nag mag nag du fo borom bi jaaw lan la waro fi wax mag du caaxaan borom bu jaaw du fo waaw nekk un loolu wa yow ma ne boo ko jëloon loo ko loo ko loo ko bay yow ma xaajuñu ko waaw xaajuñu koo mate loolu dagguñu ko te manuñu koo takk te manuñu koo melale xamuñu ko jotewuñu ko waaw kon mu ngi noonu waaw léegi nag après naa am yi ñu ciy tudd mooy li ma la waxoon ne léegi mooy yi feeñ rek ci téere yi nga tudd ne ti lim nañ ñi lim nañ ñi lim nañ ñi mais kanta bëgg a lim yëpp loolu moom <laughs> abasun kama xaala qaala malik alayhi ridwanul maliki radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis le lii mu bokk ci mu'jizam yu rëy yi ko waa giléem gi ñu ñëwee rek da koo gis rek am ne é eh, bia boobu may jàmbat yàlla laay jàmbat de <laughs> waaye kii mooy ndaw yàlla waaw bu dee jaam yi nekk sama wet bu ma waxee du ñu xam walla moom mii moom dina xam waaw yenent bay saa saam ñëw ci moom signe d'amour lool dañ ciy jàngale nit bu nee ciy coono yow bu ko xeebal coonam quoi waaye yow mais kii dafa nooy quoi <laughs> saay saay saay na jóg wayow xoola ko muy ki wayow saway lé déet saway la c'est quoi ça wan ko nay mbir mi yitteel na la kii na te lépp si damuur bu fi nekk nekk fa di jaay da ngaa yàkkamti da am leneen looy def comme si yow lii ko dal faale ko walla iyaazu billaah yeneen tubaay saa saa ñëw wàcc baax bi mu yéegoon ñëw daal di raay li nga xamante ne mooy boos bi ak suufu nopp bi mu dal yooyu dafa nekk yoo xamante ne nii dafa am solo waaw nit ñi léeg-léeg du ay du mbir yi du ay xaalis ak koppar mooy defar non mbir yi dañoo nit ñi dañoo soxla ku leen yëg rab yi dañ koo soxla waaw rab yi dañ koo soxla gis nga muus yi suñu muus yeeg suñu xaj yeeg suñu yooyu eh, eh, kañ démb démb démb <laughs> vendredi démb vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre la ma benn euh, tubaab bi wax ne ne ne ne moom xajam bi fekk daanoon benn benn benn moom maanaam xaj benn muus waaw muus mi muus euh, <laughs> mu kalma mu naan ma beneen muus mi nag sama ñaar laa ci yor beneen bi moom moom moo gën a moom moom day mii bu doon moom day miyoole rek waaw waaw ndaw <laughs> benn femme la mu ne moom Luxembourg la jóge mu ne ma mu ne ma gis nga def naa Luxembourg ba Lyon yoon beneen bi mais mu nekk nee na yoon bi yépp daanaka du ko jooy il fallait may dawal di ko teg loxo di ko raay ngir mu mën a dal droit bu ma bàyyee rek mu muyule mu jooy <laughs> ma ne ko muus dafa xam comment comment attirer l'attention de de son de son maître dafa xam moom nan lay def ngir parce que daa bëgg tamit ñu bàyyi ko xel quoi. waaw dafa bëgg ñu bàyyi ko xel mu ne ma man j'ai fait une réflexion ndaw si na ma def naa benn réflexion benn bis damaa toog ma ne mais man euh, vraiment parce que muus bi euh, c'est une partie de ma vie moom lenn ci sama dund la sama muus yi ma yor ñaar yi lenn lañ ci sama dund alors que ñoom bi seen côté ñoom man man maay seen lépp man maay leur vie parce que du ñu gis comme man du ñu gis que man man mu ne man damay gis dama leen di gis ñoom génn dem liggéeyi dem defi leneen dem doxi leneen dem defi leneen man maa ngi gis ñeneen di dund leneen alors que ñoom amuñu loolu ñoom man kese bu may génn ci appartement bi bàyyi leen fa wala bu may génn yóbbaale leen man li ñuy gis man la ñuy àndal bu ñuy dem feneen man la ñuy àndal léegi nee na damaa xalaat loolu ma ne mais affaire bi nee affaire bi gën ko gën a touché ma ne kooku day xalaat. waaw xam nga lu tee ñun ñun l'islam andil nañu lépp yonent bay sa sam gis nga lépp ñu fi te wax nañu te waxoon nañ ko fan yee ndaw si nga xam ne moom la ne moom moo moom la borom bi eh, dugal safara parce que benn muus boo xam ne moom la jàppoon xadiis sayna Abu Hurayra bi bàyyiwu ko mu fori tëj ko fenn joxu ko mu lekk te bàyyiwu ko mu fori ba mu faatu waaw gis nañ waa ji nga xam ne tamit keroog moom eh, xaj bi maroon mu utal ko ndox jox ko yonent suñu boroom daal di koy sant ci jëfum jooju mu def daal di koy jéggal ñun loolu lépp am nañu ko al imaamu Shafi'i rahimahullah dafa sol yére bu rafet toog di jàpp mooy manto yooyu nga xam ne boo soloo yére moom ngay teg ci kaw mu rafet lool xoolal ñoom Euh, euh, maali al al al al imaam bu solo ba teg lool muy teg ci kawam ni war ma sha Allah ñoom ak ñoom al imaam ash-Shuraym ak façon yooyee ak ñoom Seydina ñoom al imaam al al al al-Hudayfi radiyallahu anhum rahima rahmatullah alayhim waaw wa hafidahum ñu ngi dund ba léegi ñoom ñëpp waaw hafidahumullah waaw gis sol yu rafet bu rafet na noonu waaw toog di fi mu toog noonu di jàpp benn muus jóge nee comme kayre bi daa nooy te neex <laughs> muus mi ñëw xam nga muus daa féex ñëw daal di tëdd ci kaw ci yére bi quoi waaw commencé nelaw imaamu Shafi'i rahimahullah jàpp ba pare xool gestu nii bëgg xëcc yére bi gën koo xëccaat gis muus mi ngi nelaw ci yére bi mu def ndànk summi ndànk yére bi ngir bañ a déranger muus mi bàyyi ko muus mi comme que daa amoon lu mu doon def mu dem bàyyi ko yére ba ah subhanallah tu imagines ça yow imagine man mii di wax bu dul woon damaa xam lii mu mu pikiir ma ak lii hadith yi ma xam <laughs> ma jànge ci ba may def attention te te bari na ci ñun ñoo xam ne xam nañu yi teewul suñu jëflanteeg bàyyi may soppeekuwul wal iyaazu billah wal iyaazu billah imagineel ñun muusi ni ñu leen di def di leen kajja ni ñu la ko wax yow imagineel muus mu ñëwoon yow nga nga teg sa yére waxuma la sax nga sol yére di kii mu ni yow sa nga ñëw passé sa yére ba toog rek gis nga dugg sa néeg rek gis benn muus ci kaw nooy def muus mi rek nga dégg ñenn ñi gën a nañ dañuy saaga tey mat way rek jël lu ñu jël moom lañ koy njëkk ci jàpp man dum mu tëb jaar na li yaa ngi imaginer gis nga gis nga ñun ni ñu mel gis nga dureté gi ñu mel waaw alors que muus mi daa gis ne fii moo gën a nooy kese yow lu ma xalaatoo loolu mais ah muus bi daa bëggul fii xam naa sama yére yi ma passé tàngoor bi daa des tuuti muy ut chaleur muy ut fu tàng fu nugg lu ma xalaatoo ko noonu ne ah xam naa du ci def lu salte parce que lu tax lu tax duñu xalaate noonu ñu dañ koy tëm tëm dóor waaw suñu jën yi waxoon nañ ko fi waaw waaw moom boo tegee boo waa say say jën teg bay kii rek mu ñëw jël lu tax parce que dañ koo joxul dara nduggum kër mi muus mi bokku ci muus yi nekk ci koñ ci biir kër gi bokkuñu ci lu dul ñoo xamante ne ñoom dañoo am muus boo xam dañ koy toppatoo ñooñu ñoo tane mais muus yi nekk noonu rek nekk ba pare dëkk ci kër gi amul dara léeg-léeg daal maccaat yeeg biñ ko kiiwee lañuy jël sànni leen ko foofule loolu da leen a dundal waaw kooku ngay xam nga ne boo fi bàyyee jën dina ko jël nag ndax lu muy lekk bu deful noonu bu deful noonu lan lay lekk mais képp koo xam ne am nay muus di ko toppatoo muus mi faalewul ay jënam waaw teg ay jënam yu baax ay doraad lu ko neex ci waañ wi muus mi nekk ci wet gi muus mi du ko laal na dem na dem maatam dikkat bu ñëwaatee fa lay fekk jënam parce que muus mi am na lu luñ koy jox dañ koy toppatoo waaye boo ko joxul dara loo bëgg lu muy def bu xiifee lan lay def lan lan lay def alors que lekk gaa ngi nii mais kenn du ko jox dara xam na ne bu jarul lii dootul lekk dañoo ñun ñun ñun vraiment walla iyaazu billaah waaw gis nga la jullit di mel yonent may sa saam irhamu man fil ard nañ ko waxati moo ko wax waaye waaye yërëm leen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf ko man fi sama boroom bi leen féete kaw te yéegut waaw ak ahlu sama malaaka yi di leen ñaanal yërmande yàlla di leen wàcc seen kaw waaw te ñii daanaka da nga naan yërmande gi ñoo ko gën a soxla moo tax yonent may sa ne waa ji yow xanaa doo ragal yàlla ci bàyyi na gi mooy koo xam ne manu la wax yow du yow lay waxal loo xam du yow lay waxal loo xam bu dee kufaar yi ñoom ñoo am sensibilité boobu waaw nga gis ni ñuy traité animaux yi nga gis seen dëkk yi dañu am <laughs> loo xam ne doo ko imaginer suñu réew yi ah doo ko imaginer suñu réew yi gis nga hôpitaux yi xam nga hôpitaux yi day am foo xam ne urgence la tudd muus yi fii am nañu ko muus yeeg ci animaux yi muus yeeg xar yeeg euh, euh, euh, xaj yeeg yooyu yëpp am nañ ko ah. à Saint-Priest si fii à Lyon Saint-Priest beneen commune la mais côté Lyon la nekk waaw foofu am nañ fa man bés bi ma ko njëkkee gis taayee rek rombaan naa ko <laughs> xaw ma nan lañ ko tudde xaw ma lan des urgences animales allahu akbar waaw waaw sa muus day am benn problème bu ko tikkal une heure du matin waaw nga jël taxi wala lu la fa yóbbu nga dem yóbbu boo demee médecin yaa nga fa di ko xaar allah médecin muus yi <laughs> médecin xaj yaa nga fa di ko xaar gaaw koo jël léegi mu dëggu urgence moom muus mi waaw waaw allahu akbar yow imagine nga ñun suñu réew yi moom nit ñi ñun ñun nit ñi ñooy dee ci hôpitaux yi ndax ñàkk ñàkk mel ni ay weñ ndax ñàkk traitement bu baax ak matériel bu baax ak yoo xamante ne ñoo xamante ne nii du ñu jox gëdd ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy patients yi ci wax ju ñàng ñuy wax ñoom ba bu buñ la nee hôpital suñ seen fii yi